farraqahu daymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fi lmuqaddima fi faslun fi tilaawati wa ma yata'allaqu biha taalimuhu kadaa wa in bi hujra jawazaha imaamu daari lhijra liqawlihi salla alayhi allahu wal aali wa sahbi wa man talaahu wa xayru man taxadatum alayhi ajran kitaabullahi bittanbiihi wa xawfi an yadii'a dikrul iili bi adamil iqraa'i wat tartiili ñeenti bayt yi lañ gisoon bii weesu waroonu ñëwaat ci ne masala la mooy di jàngale alxuraan di ci laaju fay <coughs> waxoon nañ la comme li internat yow yàlla na leen borom <laughs> di def nga ne ah yow sawaay yow mel ni far nga ba pare de mooy jël nga position lu tax <laughs> yow nee nga daa après nga wax ñii ne waa ne ah non même ñi ma wuteel même ñi wax leneen ni yàlla na leen yàlla jàppale <laughs> waaw loolu tekkiwul ne <laughs> tekkeebul dara de xaaral rek bañ wax masala bi ba pare insha laa tànjal wala laa tànjal yi na yaa yaa ux yaa ux taay bul yàkkamti hein léegi mooy la euh, lii ab masala la est-ce que di jàngale diine di jàngale alquran wala di jàngale xadiis wala di jàngale fiqh wala di jàngale lépp lu jëm ci diine rawatina al alquran di ci laaj ak xadiis di ci laaj ak payoor mën naa ne xam nga euh, sëriñ bi radiyallahu anhu Cheikh Ahmadul Khadim wax na la li nga xam ne que ne imaamu Maalik moom dane mën naa ne ndax waxu yonent bi alayhi salaam léegi loolu nag al imaamu Suyuti bi ñu doon wax ci Alfiya Suyuti yi alayhi dugg ci détaayu gaa yi ndax dafa am ñeneen ñu wax leneen moom la naan wa axiruna ajral hadith yaqda'u jama'atun wa axaruna samahu wa axaruna jawazu liman jughil an kasbihi fahtira hadha wa qubil noonu la ko waxe wa axiruna ajral hadith yaqda'u jama'atun wa axaruna samahu wa axaruna jawazu liman jughil an kasbihi fahtira ghayra hadha wa qubil imaamu suyuti rahmatullah alayhi mu ne wa aaxidun aji jël aji jëlaa koon jël ajra di jëlu pay alxadiis yi mooy di jàngale xadiis ba pare ne bala ma leen a jàngale ngeen fay eh mu ne loolu yaqdaxu jamaatu am na benn mbooloo ci boroom xam-xam yi ñoo xam ne dañoo jam loolu ne loolu baaxul te ñooñu ñooñan mooy imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal mooy ngiiru hanbal yi ki leen imaam ahmad ak xaritam bi al imaam ishaq ibnu rahawiya rahmat moom xaritam la woon daanaka foo leen gis ñoroon ànd <laughs> voilà waa imaam ishaq ibnu rahawiya moomale ak al imaam abu hatim ar-razi ñoom ñii rahmatullah ñii ñëpp ay ñii moom jaruñoo présenté waaw en tout cas boo xam xam-xam voilà <laughs> jaru ñoo présenté ñoo al imam Abu Hatim ar-Razi rahmatullah alayhi imaamu Ahmad imaamu Ishaq ibn Rahawiya wala ibn ah ah ibn Rahawiya ibn Rahawiya ah <laughs> léegi ñooñu ñoom dañoo bokk nañ ci ñi wax lii jam mbir mii moo tax dañ leen di laaj ñu ne waaye ko kenn du kuy jàngale di laaj xaalis kenn du jël dara kenn du jël xadiisam bu leen bind dara ci moom voilà ndax da lu tax ñu koy bañ dañuy bañ gaa yi di am njort lu ñaaw ci ci ci jàngalekatu diine yi jàngalekatu xam-xam bi gin a tedd wa bi gën a tedd mooy xam-xam bi nga xam ne mooy toppatoo di rapporter waxu yonent bàyyi sànqal ak alquran léegi ñooñu di laaj tey nit ñi dañuy am njort lu ñaaw naan ah oustaz si la gëmaluñ dara wala wala xam-xam yi non dañuy jaay seen xam-xam de fii mu ne. balañ laa xamala si lëf fekk nga duur ci taabal ji dara sinon dara lañ la doon jàngal ñii gëmatuñ dara ak ñaaw njort gi nit ñi ñaaw njort naan est-ce que sax non attention gars yi est nekkuñ sax di créer ay wax naan yonent bale sa saam nee na ngir rek di gën a mën a am alal quoi loolu nag lañ leen di bañal voilà nit ñi di bañ eh, njort ju ñaaw te tamit yonent bi alayhi salaam bon euh, da jàngale saa muy laaj dara waaw ñu ñaatoon alxuraan di wax naan wax leen ne laa asalu alayhi alayhi alayhi laa asalukum alayhi ajra naa leen laaj laaju ma leen ci li ma leen di woo benn pay te loolu moom la boroom xam-xam yii moom la ñu taawu moom lañ wo parce que nekkul ne ñoom ñooy warasatul anbiya yonent bi saa saam xanaa waxul lool ne boroom xam-xam yi ñooy doonoo yonent yàlla yu saa saam maa daama nag yonent yàlla yu saa saam lañ doon woote di jàngal alxuraan hadith ak yooyu lu baax doonuñ ci woon laaj naan yaa qawmi yee yéen samay ñoñ man maa asalukum alayhi ajra laaju ma leen pay in ajriya illa ala man sama pay la may yaakaar te borom balaa ko yaakaar nee du lu ngeen di jële seen poche wala yoon loolu lépp tax ñu ne lii moom baaxul non non lii moom moo tax parce que. Euh, oh, <laughs> moo tax ku mel ni kii al imaam al imaamu Shu'ba naan doon wax naan euh, bon euh, wayaw laa tat taktumu anil fuqara'i shay'a fa innahum yakzibun voilà <laughs> moom dafa gën a jéggi da moo tax mu doon wax ne gis nga ñu ñàkk parce que danaan ñi ñàkk bu ñàkk te mu nekk fi di lan eh, di di di di di ñàkk gi doon naa tax muy laaj xaalis te boobaa bu demee ba ba amatul ay xadiis yu mu kii muy créer loolu nag moo tax mu ne eh, moo tax moom imaamu Shu'ba waxoon nañ la xaritu imaamu Maalik la woon rahmatullah alayhi Eh, sëriñu ñoom eh, ñoom ñii ñëppaa ah, ñoom ñoom ñoom ki eh, al-Qattan voilà ak ñoo le Yahya ibn Sa'id al-Qattan ak ñooñu le léegi rahmatullah alayhim doon na wax ne Irakl féete woon bu leen jële ci bu bind ci ci way ñàkk ñi tous ndax ñoom dañuy wax lu amul <laughs> voilà loo loolu parce que dañoo gisoon na ñenn ñi dañ doon créer quoi di nettali parce li ñuy am Euh, ci seen ci ci liggaay wax mooy façon ñi nga xam ne suñu boroom xam-xamu jamono moom la ñuy woowee xeetu gàmmukat yi nga xam ne ñoom li leen yitteel du li ñuy wax de li leen yitteel du nja du du du euh, màggal yonent bi saa saa wala di wax euh, diine wala di yee nit ñi mooy la ñuy am ci poosu nit ña bu ñu waxee fettaso ak ngaa yee tëb di leen indil ay ay ay may loolu mu ne loolu lépp nag comme que loolu baaxul la kon nag eh, ñu ñàkk ñi tam ñu cay jaare léegi kon loolu la naan wa axirun ajral xadiis yaqdaxu jamaatu benn mbooloo la na lii mën na ne wa axaruna mu am ñeneen nag ñoo xam ne nag kon wax na lu njëkk ñu am dañ lii baaxul ñoom imaam Abu Xaatim Raazi imaam Ahmad imaam Isxaaq ñu mel ni ñoom rahmatullah alayhim ñoom dañ ne déedéet am ñeneen nag ñoo xam ne moom dañoo samaxu mooy dañoo woyofal mbir mi ne loolu mën na nekk kay ah, bu dee nit ki daa ñàkk te amul leneen lu mu def mais bu ko neexee mu laaj ko ndax daa am aajo lan ngeen bëgg waaw mën naa nekk ku ñàkk am ay njaboot ak yooyu nit ñi ñëw mu ne ni jàngal na nag bu neexee mu la samaxu ñu ne loolu sax daraa ci new laaj ma ne mu am sax mu am am na amul bu ko neexee mu laaj na ñàkk ak ñàkkul waaw kooku mën naa laaj waaw léegi <laughs> ñooñu am mbooloo lañ ku mel ni imaamu Mujaahid jëlee nañ ko ci moom comme ni ko al imaam Xatib al Xatib al Baghdadi rahmatullah alayhi daal di tuddee. ne imaam Mujaahid moom ci la bu yàpp na ne loolu kay dara newu ci laaj ba ne ku kuy jàngale ñàkk na am ñàkkul garaawul mën na cee ñaar mën naa ci ah samahu dañoo permettre mais loolu mën na ne waaw ñoom imaam Ikrima ñi ñëpp taalibe imaam Ibn Mas'ud lañu ibn non Ibn Abbas ak ñoom Taawus ñoom ñi ñëpp ak Abu Nu'aym al-Fadl ibn Dukayn nekkoon sëriñ ñoom imaamul Bukhari rahmatullah alayhi ak beneen sëriñam bi nga ne ma ban beneen sëriñam ma ne la Hammad waaye dangaa xamul Hammaad ibn Muslim ibn Abdillah al Ansaari moom moomu ci la <laughs> waaw nga xam ne imaamul Buxaari bari na loo koy dégg mu naan haddathana Affaan ibn Muslim voilà muy Affaan ibn Muslim moo mee ci la ci gaa yoo yële la nga xam ne jàpp nañ ne mais daraa ci newul waaye loolu mën ngaa laaj baykay waaye keneen koo xamante ni siiw na mooy ibn Ibrahim muy Yaqub ibn Ibrahim ibn Kathir ad-Dawraqi yu al-Hafiz nga xam ne moom hafiz la woon moom mii Serigne la woon ci Imaamul Bukhari kon ñaata imaam <laughs> Affan ibn Muslim Serigne Imaamul Bukhari al-Fadl ibn Dukayn Abu Nu'aym Serigne Imaamul Bukhari ah kii nii muy e, e, Yaqub ibn Ibrahim ad-Dawraqi yu rahmatullahi alayhi imaamu Serigne Imaamul Bukhari mais moom mii Serigne ñoom ñëpp la woon mooy kutubu sitta en fait imaamul Buxaari taalibeem la woon imaam Muslim taalibeem waxuma taalibe ñu naan kii comme man ni ma man a tooge naan voilà diw mi taalibe Cheikh Ahmad Tidiane la alors que radiyallahu anhu wala ma naan diw mi taalibe Sëñ Tuubaa la déedéet waxuma lool de te kooku ba Sëñ Tuubaa moom gisu gisu ko fekk bokkuñ sax génération non kii mooy koo xam ne dañoo toog nii mu jàngal kutubu sitta imaamul Buxaari yi toog na nii paa bi jàng maanaam gaa paa sëriñ bi jàngal ko muy <laughs> Yaqub ibn Ibrahim ak Tawraqi imaamu Muslim toog na nii imaamu kii jàngal leen loolu lay wax imaamu eh, Abu Dawud moom tamit ci toog na nii mu jàngal ko imaamu eh, Tirmidi toog na nii sëriñ bi jàngal ko imaamu an toog na nii sëriñ bi jàngal ko ma ne moom mais moom ci gannaaw la ne parce que da ko expulsé woon non waaw moom mii la Yaqub ibn Ibrahim Yaqub ibn yi moom na woon wala kan voilà en tout cas toog moom daal jàngal na ak imaam Ibn Maaja toog na ni sëriñ bi jàngal ko loolu la ñu naan mooy sëriñu kutubu sitta loolu la mooy dañoo toog nii mu jàngal leen ñoom ñëpp léegi moom moomu da doon laaj fay surtout xadiisam boobu bu siiw boobu <laughs> bi nga xam ne Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu ne ndax imaam An-Nasaa'i moo ko soloo taalibeem la ah ne moom gis nga sama sëriñ bi ah yaqul ibn Rahim gis nga xadis bi naan bi yonent bi alayhi salaam naan laa yabulanna ahadukum fil ma'i da'imi bu kenn ci yéen daal di méewal daal di tuur ndox ci ndox moo xam ne dafa takk ba pare mu ciy ñëw di ci sangu ak yooyu mu ne loolu xadis boobu gis nga laata mu la ko doon jàngal dangay fay waaw moom innahu lam yakun yuhaddithu bi illa bi dinaar waaw kenn la ko du loon jàngal lu dul nga jox ku ko joxewul xadiis yi doo ko am <laughs> moom moom moom dangay jaar kees kay yaa sawaay passe au trésorier euh, chez le trésorier fayal léegi boo joxee mu ne la waaw kay acca ba mu leer ko ne xaalis bi tegu na mu commencé naa diw xaddasanaa diw ba yonent bi alay saab mu ne la laa yóbbu la na ahadu laa yóbbu la na ahadu ko minu ay daami bu kenn daa ci yéen daal di mbéewal ci ndox mi xamante ne nii dama takk ñi dañoo jàpp ne waaye ma ne dara ci newul waaye moo taxoon ñu ko doon def te kat imaamu Ahmad rahmatullah malgré da doon tere affaire bi biñ ko nee Affan sëriñam na xam nga Affan sëriñu imaamul yi la mais sëriñ la ci imaamu Ahmad rahmatullah alayhi ndax bokk nañ ay sëriñ ndax imaamul Buxaari yi dafa teel ci xam-xam waaw Allah ñi nga xam ne moom taraara waaw nasha fi fi fi fi al ilmi sawaay waaw mooy sëriñam yi sax dañu bokk ak ñoom ay sëriñ comme li ma bari woon jamono yooyu ah léegi la tumuranke rek mais waa Fane sëriñu imaam Ahmad la mais sëriñu imaamul Bukhari te imaamul Bukhari taalibi imaam Ahmad la rahmatullah alayhi léegi bañ ko naan Affan ah, ak ñoon mais dane kan moo dul kan moo dul sukkandikoo ci Affan ah, est ce que soxla na ñu koy tataab ñu koy euh, yutaaba ba mu indi hadis ñu naan est ce que Affan ah, am ko ci topp ngir ndax war xool ne dëgëral mu ne ko kan moo koy def Affan li ci xam malgré loolu day jël euh, xam-xam day naan da ngay fay bala ngaa kii mais day day kii ah kutubu sitta sawaay yow Yaqub ibn Ibrahim mii ad-Dawraqi eh, rahmatullah alayhi mais yaakaar nga ni borom téere yu rëy yooyu nitu yàlla yu màgg yooyu bu ñu foog ne ay imaamul Buxaari yi nga dégg ñu naan Buxaari yi nee na di ko sàllawlu loolu c'est quelque de tellement grave ñun wolof dañoo tàmm loolu waaw daanaka suñu sëriñ yi ñu miin kese la ñuy màggal mu ci l'islam yonent bi aleyhi salaam la ñuy liggéeyal te li ñu def kenn defu ko xadiisu yonent bi aleyhi ñoo ko toppatoo te yonent bi aleyhi salaam waxam ay como duñ ko toppatoo voilà ay wali yulu rëy rëy lañ ñoom al imaamul Buxaari yi imaamu Muslim imaam at-Tirmidhi euh, allahu akbar waaw ba ñaa Buxaari Muslim mel ni kuy wax benn waaye buy taxawaalu fee wal iyaadu billah loolu c'est tellement grave te bu ñuy tudd yeneen sëriñ yi di yooyu ma ne nañ teg ku nekk ñoom ñépp ay awliyaullahi lañu ay ñoo xam ne lu ñu def wallaahi buñ toogoon di ko lim mënuñu ko waaw mënuñoo lim lépp ñooñu nag li gën a dee luñ mën a def ci suñu gàttañlu mooy ñu leen di teg fi leen borom bi teg ndax yonent bi sa salaam moo wax ci hadis bu nekk ci muqaddimatu imaamu muslim ci introduction bi bu yaay sayyidatu Aïsha mu ne ñun de dañoo jàngal ñuy wàcce nit ñi seen seen wàccuwaay waaw ku nekk sëriñ ñee leen ko sëriñ diw mais jàpp ne non non wayow yooyu wayow daan fii déedéet loolu du teggin te du njàngaleem yonent bi alayhi salaam kon nañu yem nii bii di ñëw ndax buñ continuer tem ñu yem day gën a gudd bii di ñëw ñu continuer ko ba léegi ñu ngi ci la masala est-ce que jëlu payoor ci wàllu booy jàngale xadiis wala alquran wala loolu mën naa ne wala déet wax nañ la imaamu Maalik moom na loolu mën naa ne waaw te kon mooy waxu imaamu Maalik boobu day duggaale ci waxu gaa yi rek <laughs> voilà bu ñoom isaaf ñoom al-Fadl ibn